walikullin jacalnaa mawaaliya mimma taraka alwaalidaani walaqrabuun walladiina aqadat haymaanukum fa aatuuhum nasiibahum inna allaha kaana calaa kulli shayin shahiida suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya fanweer bi ak ñett mu ne walikullin ñeel na kenn ku nekk ci nit ñi walikullin ñeel na ku nekk rek ci yéen way ngëm yàlla yi jaal naa defal nañ ko mawaaliya ñoo xamante ne ñooy méngoo ay mbiram mooy ñi nga xam ne ñoo koy donn bokk ak ñoom geño de bokk ak moom geño mimma taraka ñi nga xam ne ñoom ñooy donn bu fi génnee àddina ñooñ ne fa ñooñu ñoo koy donn te ñooñu ñooñan alwaalidaani ñooy yaari waajur yi <coughs> muy sa baay ak sa ndey wal aqrabuuna ak ñi nga xam ne ñooy way jege ñaale yi loolu nag alhamdulillah daldi woon nañ koy leeral keroog bi nga xamante ne ci la ñuy gis <clears throat> ci gàttal li jëm ci li nga xam ne mooy ahkaamul mawaaris voilà li jëmoon ci wàllu li nga xamante ne nii mooy li jëmoon ci wàllu li nga àttey <clears throat> miraas ci gàttal waxoon nañ la Ah, fukk juróomi góor yi nga xam ne ñooy donn ak fukki jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy donn kon nag loolu leer naa mu ne walladina kanta gaa yi nga xamante ne nii ay anqadat aymaanukum ñoom daal dinay fasu fasu na yéen seen ngiñ seen accord bu ngeen amoon ak ñoom moo xam laata l'islam di ñëw ci waa jaahiliya wala ñi nga xamante ne da ngeen amoon accord dimbali wante wala am ñenn ñi ne mooy entre muhajiruna yi ak lamsaar yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen boole woon defoon leen ay mbokk ak ñu ne mooy mooy rek bépp kii boo xamante ne nii <clears throat> voilà mooy ñi nga xamante nii rek mooy da ngeen a amoon ak ñoom ay ay accord yoo xamante ne nii amoon ngeen ko yooyu noonu nag ñooñu nga xam ne ngeen xam ne seenu ngiñ moo moo taxoon <clears throat> ci ngeen tegoon seen seen seen jàppalante ak tamit la ngeen xam ne moom ngeen amoon accord ay poñ ngir dimbalante waaye temps <clears throat> lii di am mooy bi leen yonent mi alayhi par exemple mbokkalee boobu waxoon nañ la ne ñenn ñi dañuy doon mën a doon ñenn ñi moo mu ne fa aatuhum jox leen leen nasibahum seen cër waaye wax nañ la yooyu yëpp nag mooy <clears throat> laayab biñ gisoon ci suuratul anfaal da koo folli wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitaabillah gisoon nañ lool ke ne way ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk mbuumu jurukaay ñi nga xam ne ñoo bokk geñom ñi nekk mbokk nag ñooñu ñenn ñi ñoo gën a yey ci ñeneen ñi bu ñu génnee àddina ñoo ñoo leen di doon doon amatul que ne boole nañ leen bokkale nañ leen que ne bu kii génn ci àddina yaa koy donn lool jeex na kon nag lii it ci la ne inna allah waaye bu dee nag ñi nga xam ne dañ ne ay accord qu'est-ce que ñi nga xam ne da ngeen amoon poñu jàppalante ay accordu jàppalante dimbalante ñooñu fa atuhum nasibahum jox leen seen cër ba nga xam ne seen ngiñ yooyu ngeen jëloon ak ñoom ni leen dinañ leen dimbali bu ndimbal la waree taxaw ngeen war leen dimbali na ngeen ko taxaw mu ne inna allah dëgg-dëgg kaana nekkoon natalu taru deñ di nekk ala kulli shay'in ci lépp rek shahida ku koy seede la de ndaar rijaalu mu ne nag góor ñi qawwaamuuna ñooy ñi nga xamante ne ñoom la boroom bi daf ñuy taxawaakoon ala nisaa yi ci jigéen ñi bima faddala allah ci li nga xamante ne nag li nga xam ne jaare ko ci li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala gënalee ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din ci ñeneen ñi wa bima anfaqu min amwalihim ak li nga xamante ne nii ñoom mooy li ñuy dépenser bu ñu ndax boo takkee soxna mooy yooyu yëpp yaa ko war lool yooyu nag lay wax nii ne li ngeen xam ne moom la ñuy dépenser min amwaalihim ci li nga xamante ne nii mooy ci seen alal yi fa saalihaatu kantaa ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk ñu yiw ci jigéen ñi qaanitaatun nekk ñoo xamante ne dañuy topp seen soxna yi di topp waaye lépp tegu nag ci topp la mooy seen boroom tabaaraka wa taala nekk ñoo xamante ne nii dañuy wattu lil ghaybi ci loo xamante ne nii ci kumpa mooy wattu seen seen sir wattu seen pëyi bi ma hafidallah ci li nga xamante ne loolu loo leen borom bi tabaraka wa taala daal di dénk daal di digal ngir ñu daal di koy wattu ba keneen koo xamante ne nii mooy daganu leen du am ci ñoom benn bànneex wallaati kantaan ak ñi nga xamante ne nii ñoom ci soxna yi <coughs> ci jigéen ñi taxaafuuna da am li nga xam ne mooy lu leer nañ voilà taxaafuuna du dangaa ragal kese de mooy da ngaa am ay preuve yoo xamante ne nii mooy leer na yuy wane ne ñoom na ne leem daal ñoom mooy ci ñu ngi ci sëy bi waaye ci mooy daal lañ dëkk lu leen neex def lu duñ déggal kenn lu leen ñoom daal seen bakkan ak seen i copain seen i kese la ñuy déglu seen yoon newu ci xoolu sax intérêt sëy bi nekk di def lu leen neex di féttéerlu mu ne nag ñooñ fa'iduhunna na ngeen leen waar mooy na ngeen leen waar dind indiwaat leen wan leen li nga xamante ne nii kenn li ñuy def jaaduwul teguwul teguwul ci yoon te loolu mag yow ci yam lii la alquran wax lii la suñu borom wax lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale <clears throat> wahjuruhunna loolu nag bu dee mënoo koo def keneen mën na koo def bu loolu doxul ngeen daal di leen gàddaay fil madaaji ca lal ya na bu dee ñoo xam ne ñoom gin nañoo kokaas loolu moom ne seen yoon newu ci na ngeen caw leen dafa in atanakum buñ leen toppee nag yi tabtagu alayhinna sabila mooy nag bu dee nag mooy yi ngeen def baax na mooy ne indi na solution bu leen sàkkoot yi sàkkooti na ci ñoom sabila aw yoon mooy nag <clears throat> mooy bu leen nekkati nag di leen ko toppee alors que mooy ñoom ba nga leen waaree jeex na loolu jarul ngay àgg ci yeneen yi mu ne nag inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kaana nekkoon na tudd dañ di nekk aliyan ki nga xam ne moo féete kaw ñëpp mooy ki kawe te moom yéegul kabiira nekk ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii mooy ki ki rëy dëgg-dëgg moom borom bi tabaraka wa taala kon nag na ngeen ko moytu ci latte yi muy teg ngeen koy bañ a doxe mu ne wayen xiftum bu dee nag da ngeen ragal ci xaaqa baynihima mooy ñaar ñiy sëy seen diggante daal di yàqu fa bansu na ngeen yebal hakaman mooy koo xamante ne nii ku maanu la koo xam ne man nay àtte mooy xool li nga xam ne différent bi min ahlihi bokk ci kër waa ji tamit min ahliha ta bokk ci li nga xamante ne nii <clears throat> mooy ci waa kër ndaw si bu ko defee ñoom ñaar in yurida bu dee ne ñoom ñaar ñoo ñële ñaari xakam yoo yële ñaar ñu maandu ñoo ñële te seen xel ñor te rafet te mën a defar in yurida nee bëgg nañu islaaha yéwénal diggante bii nar a yàqu buñ ko defee de bu dee ñoom loolooy seen yéene ngir defaraat yuwaffiqillahu baynahuma borom bi tabaaraka wa taala de dina dëppale diggante ñaar ñooñu naroona naroona am problème seen couple léegi nag mu ne inna allah dëgg-dëgg borom borom bi tabaaraka wa taala kaana du deñ di nekk aliman ki nga xam ne mooy aji xamaakoon xabiira ki nga xam ne moo deñ kumba lii nii moo tax ñuy nettal naan Seydina Umar <coughs> ibnul Xattaabi radiyallahu anhu wa arda bu ma soona yónni benn koo xamante ne daa gis sëy bu am problème gaa yi yónni kenn ku jóge ci <coughs> kër ndaw si ak kër waa ngir ñu waxtaan ngir ñu yëwénal seen biir bu ñëwee amuñu résultat yaram boobu lay jël bàcc leen ko ne leen ko non dóor leen ko ne leen ñaar ñii daa fekk defu ngeen mooy bëggu ngeen woon yiw ndax suñu woroom nee na in yurida islaaha ñaar ñi yónni ñu war a jox médiation de bu dee ne namm nañu yiiw mooy defar daal di réparer réformer borom bi nee na dina dëppale seen diggante léegi nag yow le fait que yéen ñaar ngeen dem ñëw andiwu ngeen résultat jël leen sama yar mi ma bàcc leen ko mooy yéen namm ngeen woon loolu lee man Omar maa leen ko yóbbanti maa leen ko jox radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne wa'budullaha <coughs> na ngeen jaamu seen borom te wéetal ko wala tushriku bihi shay'a da bu leen ko bokkaale dara wa bil walidayni ihsana kanta ci ñaari waajur yi nag yiw kese lu rafet kese laa leen sant ngeen da ngeen leen moom laa leen dénk man seen borom wa bi dil qurba waaye it maa ngi leen dénk tamit lu rafet ñi nga xam ne ñooy seen way jege ñaale yi de wal yataama waaye dénk naa leen lu rafet ci ñi nga xam ne ñooy jirim yi wal masaakiini ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy way ñàkk ñi de wal jaari dil qurba ak sa mbokk xamante ne nii yéen dëkk ay dëkkandoo ay voisin la ba pare al qurba ba pare ngeen bokk ci wàllu deret wal jaaril junub ak mbokk mi nga xam voisin bi nga xamante ne nii dëkk réew bi nga xamante ne nii moom yéen a bokk fu ngeen dëkk de waaye nag moom ah mooy da ngeen a soree ci wàllu askan mooy ne mooy amu ngeen lien d'askan mu ne kooku it na ngeen nekk koo xam ne lu rafet laa dénk ci yéen de wa saahibi bil ak ki nga xam ne àndandoo bi nga xam ne moo nekk sawet am ñu ne kii mooy soxna si lay wax ne mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne booy voyage yi wala ngay tukki moom ngay àndal kooku lay wax am ñu ne non non non mooy képp koo àndal rek sa xarit booy àndal rek mooy borom bi tabaaraka wa taala mooy as-saahibu bil janb kookuy dénk na ci ñoom yi yiw de wabni sabiili ak doomu yoon waa ji nga xamante ne nii moom dafa tukki tukki boo xam ne bu sori la ñëw foo xam ne doxandéem la fa kooku it borom bi tabaaraka wa taala daal dina leen dénk li nga xamante ne nii <clears throat> moom mooy yiw ci moom nga xamante ne dafa tukki waa waa ji mooy yoon yee dox ci moom nga xam ne amatul lenn loo xam ne lu muy sukkandikoo la ba ni muy jóge fii mu ne kookuy dénk naa leen ci ñoom yeew wa ma malakat aymanukum ak li nga xamante ne moom la seen dejoor yi moom muy seen jaam yi inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala laa yuhibbu moom de bëggul man kaana képp koo xam ne dafa nekk muxtaalan nekk waajoo xamante ne nii moom moom day ponkal ponkal lu di rëy rëyloo faxuura nekk koo xamante ne nii day day puukarewu ci kaw nit ñi ko ah walla di rëy rëylu ci kaw nit ñi di war ne moom moo am lii wala boog di waree li mu am di leen ci góndee ka jaay ne duma seen moroom mu ne alladina te gaa yooyu bokk na ci ñooñu mooy ñi nga xamante ne nii yabxaluuna ñoo nay wa ya'muruna an-nas bil bukhl ñoom dañoo nay ba pare di di di di digal nit ñi ak nay waaw yow saraxewoo nit ñee ngi ñëw di soxla ñi di laaj yow joxe woo ku nar a joxe nga naan ko hé attention ah yow gis naa ne taalibe yi fu ñu waxee rek nga daal di leen jox walla yow yalwaankat yi yow ku ñëw wax la soxlaam rek. yow bi commencé bi ko jox nii ah boo ki boo may ragal nag nga far mel ni ñoom suñu borom ne ñooñu laay wax ñooñu mooy borom jikko yu salte yii nga xamante ne ñoom alladina gaa yi nga xam ne yabxaluuna dañoo nay ci li leen borom bi tabaaraka wa taala jox te dina ko wax ci laay ci kanam wa ya'muruuna ba pare ñuy digal annaasa nit ñi bil buxli ci nay gi nga xam ne mooy seenu feebar ñu bëgg cee wàll ay nit wa yaktumuuna lii nag yahuud yi la doon wax ndax daa am mbooloo comme ni ko Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu maa waxe ne mbooloo moo xamante ne nii ci yahuudi yi dañoo def ñëw naan waaye yow ñëw daan seen mbokk yi ci lamsaar yi naan leen hé mooy ndax ñoo bokkoon ay alliés parce que ñoom foofu lañ dëkkoon naan nag bon attention ah gis nañ ni ngeen di jël seen alal yi nii di dépenser kese il faut ngeen def attention ah léegi nag suñu borom ne gaa yooyu nag laay wax alladina ne lool jikko la léeg yow joxe woo taxuy joxe nga naan ko boo joxee damay ragal nga mel ni ñoom mu ne alladina kon gaa yi nga xam ne yabxaluuna dañoo nay wa ya'muruna an-naasa bil buxl <coughs> muñ ne joxe leen sànc yàlla yi duñ joxe naan gaay bu leen joxe wa yaktumuuna ñuy nëbb maa aataahumullahu min fadli li leen borom di tabaaraka wa taala jox ci ngëneelam wa atadna lil kaafiriina adaaban muhiina te waajalal la préparer ñi nga xam ne ñooy yéefari adaaban bugal muhiina wa sallam